bareetul waaw par ak li jàll yow boo ko xalaataatee mooy li des daa bari wayal xusul amal waaw jëf ju baax nag moom di néew nga gis nag gaay wayul ka sux ay way giyee eh, mooy dañuy xolu nit ñi naye ci ne mais gaa yi ni ñu bëggee alal pour nga wax ba ñu joxe tous ba dara mais dara xanaa yoo xam ne seen daa ànd ak seen bakkan wa tadharul fitan fitan yi feeñ wa yakturul hërj déegi bari ñu ne ko mais yonent bi ale yow ndaw yàlla li mais luy loolu lan mooy hërj mu ne al qatlul qatl mooy mooy faat gi rek faat geey bari gaa yi kay faat ñun moom moo fitna yi ta te kat yonent bi ale saat saam fitna yii muy wax mooy yi nga xam ne juste après moom lay ñëwa ah oui après moom lay commencer waaw ndax mooy leer gi nga xam ne moom alayhi salaam bi mu nee Medina nekk ci kaw suuf di di di di fële di jàngalee ko mooy ne c'était impensable affaire boobu xew xawma kuffaar yi kuffaar yi ñoom ngi ci liñ nekk mais ci biir jullit ñi moom mu yonent bi alayhi salaatu salaam euh, mooy ki nga xam ne façon bu doon ci français dañ naan rempart bi nga xam ne moo taxoon loolu mënula xew seen biir parce que fu mu masa nar a xewe mu dog waaw fu mu masa a xewe mu dal di dagg affaire bi mu dem mooy leer gi nga xam ne moo doon antidote affaire boobu moo tax mënul woon a xew fekk moom mu ngeek ñoom seen biir mu ne yéen bu ngeen xamoon li ngeen mucc kon aqbalat al fitanu ka qit'i al-layl al-muzlim yatba'u axiruha awwalaha bi mujj day topp bi ko jiitu mooy bu dem beneen dikk bu dem beneen dikk bu ben demeen dikk waaw wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladhina amanu ma'a mata nasrullah loolu bu dee jamono yonent ma lay saar saar la doon wax mooy gaay nañ leen rëngi rëngee boobu mooy fitna yi jóge ci kuffaar yi Quraysh di leen teg kii pression ñu nekk ay paria ci réew yi fu ñu dem ñu ne leen tëb leen du leen fi dugg ñu ringi ringi leen ba ndaw yàlla ba loolu yonent ma lay saab saab moo ko dund di comme ni ko yeneen yonent yi ko jiitoo ni dund naan mata nasrullah ah waa ndimbalul yàlla li kañ lay agsi tellement mbir yi d'une vague successive tël tël tël tël tël tël waaw moo tax nag euh, fitna yooyu jox nañu nag nan ngay def ngir ricc ci waaw waaw te gisoon nañ ko rox xajjatul wadaa doon na wax ne laa tarjon ba'di kuffaaran yadribu ba'dukum riqaaba ba'd waaw bu leen bu leen nekk sama ginnaaw ngeen nekk ay yéeféer comme mooy ngeen di comporté woo comme ni yéeféer yi di comporté woo ñenn ñi di dóor doq ñeneen ñi déedéet kon mu ne yatba'u axiruha awwaluha al axiratu acharru min al gis nga fitna bi mujjee ñëw ba léegi ñu ngi ci xadiis naa al imaam ad wa huwa al xadiisu mu ngi jaar ci xaliifat ibnu xayaat mu jaar ci al imaam ibnu isxaaq raxmatullaahi alayhi ah mooy yonent mi alayhi salaatu salaam ne ba léegi mu ngi wax ak waa bàmmeel yi waa baqiya li ko suñu boroom digal mu ngi ànd ak seydina abu muwayhiba abu muwayhiba radiyallahu anhu mu ne gis nga fitna yooyu ma leen di wax yéen waa bàmmeel bi leen sa boroom bi sama boroom muccal yëg leen ne al aaxiratu asharru min al uula gis nga bi mujjee ñëw tout le temps mooy gën a garaaw bi ko jiitu c'est te te te te te nag loolu lépp nag gis nga fitna yooyu yépp seen nday leen la mooy mooy al mooy ak réer waaw mais c'est l'ignorance non c'est incroyable la wax c'est incroyable l'ignorance c'est incroyable bu jàll rek nga ne xanaa bii wa gënoon a garaaw ndekete yoo bii ñëw moo gën a garaaw moo tax kenn ginu la dof waa jiy dund ba pare jullit bi nga xam ne moom nee na daa bëgg a dem aljana ba pare tëddii nelaw waaw tëddii nelaw yoonam newu ci eh il dort xawma jusqu'à lan sur ses petits lauriers waaw loolu kooku kooku dafa yége di waaw tëddi nelaw mooy yow lii suñu borom wax dara new ci tudde ko nag bu dee wolof moom dal dalum xel la koy ah, dafa bokk ci branche ndox la bokk yé àddina bii ñu nee nii boo fi naree nekk xamoo dara sa diine xamoo ko wala nga tay la ko jox ko ay nit ñoom ñoo lay wax la ngay def sans ñu teg ko ci lu leer mooy seen wax rek doy na la sans dalil ndax ci lay indil dalil lim lay wax kooku mooy lii yonent ma lay saar saama ko jeex na moom boo ko effacé da ngay gis yonent ma lay saar saama fi ne mais nga toog rek moom muy waxta leer na ne waa ji ak ak ngëmam ak ragaluk yàllaam des na nga tayle sa diine ñoo xamante ne nii julli jotalu leen yàq seen programme arrêté seen programme hein nga jël sa diine tay la ko ñooñu bu ëllëgee falaa mën na il falaa taloo illaa nafsa bul yedd kenn ku sa bopp kon mu ne al aaxiratu gis nga bi mujj ci fitna yi su din yooyu di ñëw di dal bi mujj moo yées bi jiitu lii la yonent bi aleyhi salaatu salaam wax hein gis nga lii yonent bi aleyhi salaatu wax <laughs> moo tax gis nga jamono ji nu muy gën dem nu muy gën dem lëndëm di gën a lëndëm di gën a yaatu lëndëm di gën a yaatu mais nag c'est pas raison nga ne man bon kon autant autant laisser tomber pourquoi on essaie de kii ay fii ni def lii kii ngir di leeral sunna ak hadis yii mais jaru ko comme que de toute façon ça va xaw ma de de pire xaw ma en pire xaw ma ngeen koy waxee xaw ma nan ci tubaab bi jub seet leen wàllu ma baat boobu ah day gën a yées kese mais quand même non non non dangay def li nga man mooy yow par rapport ak mbir yi li bon di di di tasaaroo ak lu baax ni ñuy tasaaroo gis nga ni mu wutee gis nga ni mu wutee. fii mu ne xoolal benn affaire mu ndaw mu ndaw bu simple nit moom day nekk fee yor daara di fa defar ay nit bu ma nee yor daara nag bu kenn yor yor école boo xam ne da ciy jàngale wala foo xam ne moom day yaraate même bu dee du luñ tudde école di fa defar nit ñi di leen jàngal di leen tarbiya di leen yar di leen xamal seen diine di leen xamal yonent bi alayhi salaatu salaam ak nan lañ koy jàppeek nan lañuy ñuy doxale diine ji ak fan la doon teg tànkam ci quotidiennement ak yooyu ngir ñu roy leen ci moom mën na fee dund ba faatu ña koy xam du bari kee moom ñu koy xam du bari boo mooyul koñ bam ne rek ñu bari xamuñu ko waaw rawatina nag ville bam ne wala réew mam ne waaye xoolal mbon ni mu gaawee tasaaroo kenn mooy toog néegam génn pecc mu bees dóor ko ci Facebook bi mu siiw gars yi ko waaw waaw gars yi naan une vidéo virale virale waaw waaw di ko partagé moins de gis mais liñ naan mu rëw mu wër àddina pëg kap lépp gis pooj bu bees bi nga xam ne diwa ko génne mu siiw gars di ko woo ci plateau yi mu am ay émule mu nekk ab émule boo xam ne day tax gaa yi ñenn ñi bëgg mel ni moom waaw mooy ñooñ ni mu daj par rapport ak kee moom li def kee li muy def gën tedd nekk ca kaw mais tuusawut kenn presque wala ñu néew la mooy gis nga xam nga xam nga yooyu ah, mooy dangay gis ampleur mbon ni muy deme waaw da ngay gis foo xam ne sax ka fay wax lu leer kenn du ko gis parce que moom mais nag loolu waxoon naa la loolu problème la tamit ci ñu mel noonu mooy waruñoo toog noonu rek di nangu ñu ñu tëj ci ngunu ñu leen di tëj ci ngunu bañ leen jël leen fi nit ñi nekk ngeen def fa xam-xam bi yonent bi sa salaatu salaam ñu ko jàngal de kenn nañu ko jàngalu du benn communican laa wax moderne yii ngeen di wax naan dañoo moderne les penseurs les nouveaux penseurs rek les les communicants kenn nañu ko jàngalul ñun yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu ko jàngal jël affaire yi teg ko ci internet moom moo ñu ko jàngal nga ne ma yow da ngay wax loo xam ne leeru la ma ne mu leer ma nañ nga leen ma lan yonent ma lay saar saama ñu ko jàngal yow kay laaj ma fan la rek mais wax ma fan la la jàngalee loolu yow yow fii mu ne yow fii mu ne yow taftari ala llahi kadiba yow yow da waxal buur yàlla lu demewul noonu man man defuma loolu déglu fii ma wax la yonent ma lay saar salaam xam nga luy sunna yow est ce que xam nga luy sunna bon leeral ko rek waaw te bañ dugg ci détail waaw man leeralal rek man lu sunna jëfu yonent bi aleyhi salaatu salaam lépp lu ñu askane la yonent bi aleyhi salaatu salaam ah ci jëf ci wax muy xadiis yi xadiis xadiis xadiis ci jëf ci wax ak ci loo xam ne da koo saxal men leen léegi nag du lool la wax ak loo da koo saxal mais yonent bi aleyhi salaatu salaam bi mu nee màkk di woowaa màkk gaay di bañ mais lan la def mais ci foire yi la dem gis nga ko ay ay marché occas yooyu noonu Madina foire yu mag yi nga xam ne arab yi fa lañ doon dajale di commerce yonent ma lay sànni newul woon biir Makka toog noonu di xoolee ah wala boog ne bon man daal woo naa leen ñëwuñ man seen marché yee xaraam hada xaraam ah ku parce que ku taxaw naan ay Facebook xaraam bon internet xaraam. whatsapp xaram yow moom boo ne woon jamono jooju da nga naan mawaasim xaram mooy lan mooy mawaasim yii nii yonent bale saa di dem mooy seen marché yi nga xam ne foire ay foire yoo xam ne fa lañ doon daje yow boo fa ne woon da naan xaram <laughs> loolu ngay wax bi waaw parce que noonoo foofu ku yaa fay daje waaw léegi yow lan moo la tere ngeen récupérer affaire bi yéen ñoom dañ koy ñoom dañ fay def seeni intérêt lu baaxul yow nga fexe récupérer foofu nga fay def lu baax fexe leen ñoom nga convaincre leen ki lu baax li nga mais nit day yeewu yonent bi aleyhi salaatu salaam da doon dem di exposer diineem ji waa Màkkay bañ ci nit ñi te waa Màkka xam guñu xamoon lool moo taxoon ñu doon jël seeni devance avant aj gi ñëw ñu ñu ne <laughs> tey rek caaf narab na fee xëm é Seydina Muhammad nekk ci biir réew mi alayhi salaam di woote fii lii muy woote ak gi nit ñi di jóge fu ne di ñëw bés bu ñu ko bàyyeeg mbooloo mi dina leen convaincre te bu boobaa la Quraysh la Quraysh la Quraysh mooy Quraysh jeex na moo taxoon ñu doon daje seen daje caaxaan yooyu di di créer lan la ñuy wax lan lañ koy tuumaal bu ko defee nit ñi daw ci seen waxu caaxaan yi nga xam ne gisoon nañu innahu majnun ñii ne non non non mañ nuñ fan shaar al Walid ibn Utba kii ne <laughs> kii ne leen é bu leen ma fontoo laa wax al Walid ibn Mughira yéen maa fi maa gën a at maa gën xam mbir yi dina nekk shaar ci dëkk bi gën a xam làng bi ngeen naan ma shaar bu doon shaar man du ma wax comme li muy wax naa ngeen alxuraanam ji la ne shaar gaa mooy wax seen waxu caaxaan yooyu mooy gis nga yonent nga lay saab saab doon dem ci foofu moom maazala yaqfuhum maazala ah eh, eh, maazala yad'uhum hatta non non non yaghzuhum non non non ah lakinnahu voilà <laughs> pas la maazala yaghzuhum hatta hum daxalu léegi loolu ca xaree la doon wax lakinnahu lam yazal yaqfu mawasimahum yarju min allahi awnan wa yow lakinnahu mooy malgré li Makka fii di metti mu leen di wow ñuy bañ moom yonent bi sallallahu alayhi wa masula deñ lam yazal yaqfu di xeeñtu di dem mawaasimahum mooy gis nga mu askanele Seydou El Hadji Malick radiyallahu anhu mawaasimi hum mooy kuffaar yi ya nga xam ne fa la ñuy daje mais yonent bi sallallahu alayhi di fa dem ñoom waaw sóoboog ñoom ci biir ci ci biir océan bi waaw ngir ña fa ña fay ñëw moom mu mën a am ci ñoom accès comme ni ko waa Quraysh ñii nekk seen ak kufr ak seen business moom mu am accès ci même public bi waaw moo tax ñun bëgg a toog fee ñu lay parquer nga koy nangu naan moo man moom sama ñaari cassette yi rek bu ma ci joxee diw wala sama taalibe buñ ko re déedéet déedéet sa leen yow xanaa newaloo fi yonent bi alayhi salaatu salaam rek yonent bi alayhi salaam ñépp la fi newal al ajamu wal arabu wal muslimu wal mu'minu wal kaafiru wal juhud ñépp lay woo aw buur yàlla bëgg gindi amaana mu jaarale ko ci yow wali an wala bika allahu rajulan waahidan xayrun laka min humurin na'am te buur yàlla nag gindee kenn jaarale ko ci yow moo gën nag lépp loo xamante ne ni trésor yu rëy yu a exister ci kaw suuf looloo ko gën ku nekkoon jullit rek nga xamal ko loo xam ne xamu ko woon ci diineem lu mu waroon a xam wala loo xam ne nam ko doon defee di noon nga gindi ko am nga lool mu waxoon Seydina Ali ibn Abi Talib asadullahi al-ghalib Abul Hasan wal Husayn Abu Turab radiyallahu anhu keroog Xaybar kon nag faut nangu euh, ñu leen di parquer de ku yor lu leer teg ko ci banc public bi place publique bi ñépp gis waaw buur yàlla nag mooy dogal ci ku ne la muy dogal ci moom ku mu dogal ci ñoom mu gis ubbi bëtam dina ubbi bëtam ku mu dogalul loolu nag ci moom mais kooku du gis garaawut mais yow defal li yonent bale saab-saab doon def moo tax benn commune ma ne dégg nga kon ban communicant moo ma ko jàngal yonent bale saab-saab du moo ñu ko jàngal waaw ma ne la déglul ëndil taxawal fii nag ma dóor la beneen kii boo xam ne alquran la laqad kaana lakum fii rasulillahi sallallahu alayhi wa ce que suñu boroom moo ñu wax lool nekk na pour yéen ci biir yonent bi alayhi salaatu salaam uswatun hasana royukaay bu baax te rafet te rëy ah, léegi kon ñun lu tax duñ def nii moom ah wa in tuti'uhu tahtadu bu ngeen toppee ngeen gindee ko lu tax duñ def ni ma moo tax dangay jël mbiri teg ko fi ñépp ne waaw jeex na léegi la ca des buur yàlla la li ko soob nag la ciy def yow doo ci dara ab kanaal nga rek te nim la choisir noonu la la fi mën a jële choisir keneen nul n'est incontournable du man mi wax du yéen ñiy déglu du keneen kenn nag fi incontournable diine ji yàlla ji li fi incontournable mooy l'islam bi mu fi teg waaw ay kanu nag la def yoo xam ne mooy fa la koy jaarale waaw ku mu ko jaarale ci yow nag boo jàppee ne yow bu yow yaa tax mbir mi leer mooy yow xamoo yow yow vraiment yow sa xel dafa am problème waaw mooy nag ba nga ko yaakaaree rek fa nga fa nga commencer di réaliser sa ndof ak sa ñàkk xam ndax kanaal nga doo ci dara moo tax bu la nit ñiy tagg dangaa war a kontaan ci côté boobu que ne man tagguñ ma buur yàlla la ñuy tagg de toute façon mooy buur yàlla li mu jaarale ci man loolu lañuy ñuy tagg te nag lu jóge ci buur yàlla di lu rafet ku koy tagg man duma ci mer duma def lu kontaan ci mais du sama jëmm lañuy la ñuy tagg sama jëmm sama karkaas daa gën seen karkaasu ñi ci des gëruleen kon nag yonent bi aleyhi salaam gis nga loolu wax ne gis na fitna yii nii kon bu ñëw rek mooy gën garaaw ba mujj waaw après nee na moo am ba léegi kon amul laisser di laisser les bras ah. déedéet comme moom rek ba mu nee Makka affaire yi dafa metti woon lool mu nekk Medina mu metti lool bañ koy garde parce que ku faaree ko doon menacer fu ne. buur yàlla wàcce wallahu ya'simuka minan nas buur yàlla moo lay moo lay musal moo lay protéger ci ayu nit ñi ayu nit ñi pas moo lay protéger ci nit ñi noonu non mooy ay way jóge ci nit ñi waaw min sharril ah, ah waswaasil xannaas min sharri wa min sharri gaasiqi ida waqa wa min sharri tamit xaasidin ida xasad wallahu ya'simuka min an-nas kon bi mu waxee loolu euh, léegi summa aqbala aley abu muwayhiba radiyallahu anhu nee na yenent alei sat am mu ngi wax man maa ngi taxaw rek bi mu waxee ba pare wax ak waa bàmmeel yi mu tourné ci man dëgmal ci man ne ma yaa aba muwayhiba allah yaa aba muwayhiba ay yow Abu Muwayhiba waaw inni qad utiitu mafaatiiha xazaa'ini dunya wal xuldi fiiha summa al janna fa xuyyirtu bayna daalika wa bayna liqaa'i rabbi waaw mu ne ko yow Abu Muwayhiba est-ce que xam nga ne inni man rasuulullah Allah Allah est-ce que xam nga ne man xat utiitu bi ma xazaa'ini dunya est-ce que xam nga ne sama borom tabaaraka wa taala mais jox na ma mafaatiixa xazaa'ini dunya caabi trésor aldina bi àddina dund ko jege ji mais trésor yu ci man di nekk caabi ya sama borom teg na ko sama loxo xam nga loolu est-ce que ba pare wal xulda fiiha ba pare ak sax fi nekk ci àddina bi di dafa dund ba nu ma neexe ay pas ay santa bu ma neexoon millénaire laay dund muy ay at ah, mooy damay dund ba mu neex ma yu neexoon yeneen traçage am lam doon dund Medina noonu noonu. noonu lay dunde ba tey jii may wax ak yéen waaw ba 15 mai 2019 di lan ramadan l'an 1440 waaw bu waawow <laughs> la ilaha illallah mooy maa la ko wax laa wax maa la wax lii nii man mii maa la ko wax mu ne moo tax <laughs> ndax moom moo ko wax moo tax it ma ñemee wax ndax huwa saadiqul masduq waaw mooy ki dëgg dëkku dëgg ki nga xam ne moom la ñuy dëggal ku ñuy dëggal keneen rek foog say wax di niroo di di nekk waxam walla muy muy muy muy jëm ci li waxam wax noo kenn du la dëggal mu ne ko kon inni qad utiitu jox nañ ma ki ko jox mooy boroomam tabaaraka wa taala bi mafaatiixi indil nañ ma bi mafaatiixi xazaa'ini dunya wal xuldi fiiha jox nañ ma caabi àjjana mooy suñu boroom defal na ma ah caabi trésoru àddina bi yépp ak tamit sax fii mooy yooyu yépp may jox na ma ko waaw bu ma nee ko waaw loolu lay def Ah. fi summal janna ba pare nag bu ma dundee ba nu ma neex wala ma sax fi ba pare summa ginnaaw ga aljanna waaw Allahu akbar ci lii mooy riwaay imaam ad-Daarimi xoolal riwaay imaam Ibn Hisham bi ba léegi ci xadiis bi jaar ci al imaam Ibn Isaaq mu ne bi mu waxee ci waa Baqiya wax ak ñoom fitna yi xew ñoom nit yi ñoom dafi liñ nekk ni mu woyofe par rapport ak ñii nii ñii dund li li leen nar dal ndax fitna yaa ngi ñëw te fitna bi gën a mooy ba moom mii ba mu génnee àddina wa aleyhi salaatu wassalaam comme niñ koy gisee gu dal jullit ñi masula am lu tollu grave noonu lu dal jullit moo tax mu ne leen bi mu waxee lool ci riwaa imaam ibn Hisham bi mu ne summa aqbal alayya Abu Muwayhiba nee na radiyallahu anhu ginnaaw yonent bi alayhi salaam dëgmal ñëw ci man ne ma yaa Aba Muwayhiba inni qad utiitu mafaatiha xazaa'ini ad-dunya wal xuldi fiiha thumma al-janna fa xuyyirtu bayna daalika wa bayna liqaa'i rabbi wal janna foofu da cee dolli lii mooy dañ maa jox trésoru caabi trésoru àddina bi ak sax fi ginnaaw gi ma dem aljana mu ne ma nag mu ne euh, euh, euh, Abu Muwayhiba radiyallahu nee na mu ne ma fa xuyyirtu yeneen ma lay saar saam ne ma dañ maa tànnloo bayna dhalika wa bayna liqaa'i rabbi wal janna mu ne dañ maa tànnloo diggante ah <coughs> diggante loolu mooy li ma la wax nii yor trésoru àddina bi yépp dund fi ba nu ma neexe wala sax fi ginnaaw bi ma dem aljana walla boog wa bayna liqaa'i rabbi wal janna walla boog ma dem léegi ci jamono yii rek ma dem dajejeeg sama borom wuy ji ko wal dem aljanna ñaar yi lañ ma tànnloo xam nga yonent bi aleyhi salaatu salaam moom ci boppam euh, doon na wax ne comme li sayyidatu Aïsha radiyallahu anha wax mu ne ah yonent bi de sallallahu alayhi doon nañu wax ne amul benn yonent waaw amul benn yonent alayhi salaatu wassalaam boo xam ne dina génn àddina lu dul boroom bi subhaanahu wa taala da koy tànnaloo waaw mooy borom bi subhaanahu wa taala day ñëw tànnaloo ko est-ce que dafa bëgg a des ci àddina bi di dund wala dafa bëgg a ñëw wuyu si ko amul benn yonent lu dul balaa faatu loolu la ko malakul mawti dina ko laaj borom bi dina ko tànnaloo en tout cas mooy yaay sedde allahu akbar qad akramahumullah humur rusul salawaatullahi wa salaamuhu alayhim est-ce que ah dangaa bëgg dangaa bëgg des wala dangaa bëgg dem dangaa bëgg wuy sa boroom wala danga fee bëgg a des ah nee na bon yonent bi aleyhi salaatu wa salaam sayyidatu Aïsha radiyallahu anha te xadiis boobu al ahmadu ah daal dinay solo lu mel noonu daal na koy solo mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam de eh, daldi mooy bi mu naan bi muy génn àddina mu dégg ko mu naan rafiqal ma xam ne kon de tànnuñu waaw waaw yi moom tànnuñu moom mooy boroomam la tànn léegi lan la tontu euh, euh, Abu Muwayhiba <coughs> ana lan la ko tontu bi mu nee ko man de lii la ma sama boroom tàndaloo waaw diggante mu jox ma trésoru àddina bi yépp te loolu moom da koo jox waaw moo tax trésor yi ci yonent bi alayhi salaatu salaam mooy mafaatiixu xazaa'ini dunya ku ñu naan mafaatix kii ci mafaatix la bokk mooy loolu noonu du dara dul ne yonent bi aleyhi salaatu salaam ci boppam kese la fi toogal sinon mbir yi ci moom lay jaar te moom waxoon na ko ñaatee la ko yar imaam Buxaari wa ana al-qaasim wa ana abul qaasimi sallallahu alayhi wa buur yàllaay joxe waaye man sallallahu alayhi wa sallam maay séddale te man maay abul qaasim salawaatullahi wa salaamuhu alayhi waaw moo tax loolu bu kenn foog ne bon daf ko koo tànnaloo après bon ba mu tànnee la mu jël mu mu ne kon garaawul kon joxuma la ah, déedéet <laughs> waaye wal xulda fiihaa <laughs> dañul tamit di fi nekk mais ci beneen façon ci beneen façon waaw waaye mooy comme ni doon dund Medina mooy loolu tànn ko moom mooy nekk fi noonu déedéet summal janna léegi nag lan la Abu Muwayhiba bi mu ko waxee ni lii daal bay na lii lañ ma tànn loo wala ma dem léegi ànd ak ci dem liqaa'i rabbi wal janna ak aljana fa qultu Abu Muwayhiba nee na ma ne bi abi anta wa ummi fa xuz mafaatiha xazaa'ini dunya wal xuld fiha summal janna nee na ma ne ko bi abi anta ummi ay yonent bi alayhi salaatu salaam jënd naa la sama baay ak sama yaay way fa xul mafaatiha xazaa'ini dunya wal xulda fiha way way yonent bi alayhi salaatu salaam bi ak sax fii après nga dem aljana jëlal boobu bul tànn beneen bi de dem léegi ah non loolu nag day metti déedéet déedéet yonent bi non loolu nag bu ko jël man dama la koo ñaan kese man Abu Muwayhiba loolu moom bu ko jël moom <laughs> yii yonent bi alayhi salaatu salaam yii non loolu nag moom moom yii non loolu moom bu ko tànn moom yii liqaa allahi léegi aljana non yonent bi alayhi salaatu salaam gi nga xamante ne nii yii la waaw bu mujj bi waaw bi abi anta wa ummi xud mafatiha xazaini dunya wal xulda fiha thumma al janna ñoo jëlal nii non bale moom bu ko jël dem léegi jëlal trésor caabi trésor yi aljana après nga sax fi nga sax après boo demee dem aljana jëlal loolu <laughs> léegi yeneen bi aleyhi salaatu salaam tontu ko nee mu ne ma laa wallahi ya aba muwayhiba laqad ixtartu liqaa rabbi laa wallahi ya aba muwayhiba ne ko laa déedéet wallahi wat naa ko ci yàlla man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waaw sallallahu alayhi wa sallam yaa aba muwayhiba yow abu muwayhiba yëgal ne man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam laqad ixtartu liqaa rabbi man tànn naa dem dajeeg sama borom subhaanahu wa taala voilà loolu la mooy yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi ko boromam tànn loo kum tànn faxtaara mawlaa waaw boromam tabaaraka wa la tànn man ahabba liqaa allah ahabba allahu liqaa'ah lu mooy jàngaloon lool képp koo xam ne bëgg naa dajeek boroomam muy boroom bi subhaanahu wa allah buur yàlla day kontaan day day day day sopp dajeek yow yeneen time lay saar saar ni déedéet waaw lii mu wax Abu Muwayhiba comme niñ ko junje sànq Sayyidatu Aïsha moom waxu ko lii mooy wax ko directement te lu am solo ngo waaw parce xam nga xadiis bi comme niñ la wax al imaamu Ahmad waaye mu ngi ci as-Sahihayn mu ngi as-Sahihayn ci kitaabul Maghaazi baabu maradi nabi sallallahu alayhi wa sallam wa wafaate wa wafaate foofu sayyidatu Aisha radiyallahu anha dane kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa sahihun yaquulu innahu lam yuqbad nabiyyun qat xatta yara maq'adahu min aljanna thumma yuhayya aw yuxayyar waaw fa lamma ishtaka wa xadarahu alqabdu après ba di muy jeex ba fi mu waxe mu ne ma dégg ko mu naan fi rafiq al a'la fa qultu idan laa yujaawirunaa fa araftu annahu xadiisuhu alladii kaana yuxaddisunaa wa huwa saxiix waaw sayyidatu Aïsha radiyallahu anha wa ardaaha mu ne mu ne kaana rasulullah mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de dafa nekkoon wa huwa saxiix fekk boobu feebarul dara dalul mooy bi ko dara dalul mooy kon yàgg na leen ko wax yàgg na leen a wax lii muy bëgg a wax te ñu jundoon ko sànq mu ne lii la doon wax innahu lam yuqbad nabiyyun qattu hatta yara maq'adahu min al janna mu ne ne buur yàlla du jël du faat benn yonent benn yonent laa wax alayhi salaatu wassalaam xatta yara maqaadahu min aljanna lu dul mu wax ko palaasam wàccuwaayam bërëbam ci aljanna après loolu lu muy def summa yu xayyaa waaw ginnaaw gi ñu jébbal ko mbir mi waaw laaj ko moo tax mu ne aw yu xayyar wala ñu tànnloo ko mooy daal mooy seet waaw bu bëggee dem fa léegi bu bëggee des fi ba keram a koy neex waaw akbar mu ne fa lamma shtaka lo sayyidatu Aisha ni lii lañu yonent bi alayhi salaatu salaam doon wax fa lamma shtaka bi nga xam ne nag ci la doon nekk ci feebaram bi wa hadarahu al li nga xam ne mooy almawtu di dee dikkal ko fekk nee na ci biir ba mu ñëw ci lii en détail mu ne maa ko dégg mu naan allahumma fi rafiqil a'la allahumma eey sama borom fi rafiqil a'la ci àndandoo bu gën jaa kawe ba lay la la la la la tànn fa qultu sayyidatu Aisha nee na radiyallahu anha idan kon de laa yujaawiruna kon du dëkkaale ñun mooy kon du nekk ak ñun du continuer dund ak ñun tànn fa araftu ma xam ne annahu xadiisuhu alladi kaana yuxaddisuna wa huwa saxiix ci laa réaliser man sayyidatu Aisha radiyallahu anha wax jam ma wax jam ñu doon wax avant bu yàgg nga xam ne dara dalu ko woon mooy feebaru woon ah lam ñu doon wax moo door a réaliser ne kon lii la kon dañ koo tànnloo mu ngi nii tànn na ar-rafiqul a'la mooy gis nga sayyidatu Aisha waxu kon ñun dafa wax noonu rek ne yonent bu nekk wax leen noonu ah du génn àddina lu dul ñu wax ko ñu lu dul lu dul dinañ ko tànnloo ah waaye xoolal Abu Muwayhiba moom daf koo wax ne ko man man moom nii lañ ma tànn loo mooy tànn loo bi wax na comme ni wax ñoom Sayyidatu Aisha radiyallahu anha te loolu yonent yépp ci yam mais waxu ko ne man fii lay tànn waxu ko ñoom Sayyidatu Aisha mais Abu Muwayhiba moom wax na ko waaw man huwa Abu Muwayhiba huwa mawla radiyallahu anhu mawla koo xam ne jaam la bu yonent ma lay saar saam libéré waaye yonent bi aleyhi salaatu salaam waxal ko wax ko secret bu toll nii loo xam ne tamit nga gis mooy fexe sañ njaboot ñi nga xam ne bu ñi nga xam ne nit ñi nit ñu mën di doon ñi ngay àndal en tant que sëriñ nga xam ne yenn xam nga jigéen nga ñëw naan ko man moom euh, suba laay faatu par exemple wala yu mel noonu loolu da koy heurter bu baax lool bariwul sax góor ñoo xam ne léegi ñu mën a dégg ko wax jooju waxatuma laa soxna yi nga xam ne seen attachement day rëy lool ah kii moom daf ko wax abu euh, kii abu muwayhiba dane ko bi mu ne ko waaw yonent mi alayhi salaatu salaam waay waay yonent bi abi anta wa ummi lii dañ la la sa borom tànnlu mais tànnal bu njëkk bi jëlal caabi trésoru àddina nga sax fi après nga dem aljana nee na qaala yonent bi aleyhi salaatu salaam tontu ma ne ma laa wallahi yaa aba muwayhiba laqad ixtartu liqaa rabbi déedéet yow aba muwayhiba wat naa ko ci yàlla ne man dajejeeg sama boroom laa tànn mooy mu wax ko ko direct xamul ci saase hein mooy du information bu ne tamit lañuy wax ku ne waaw boo en tant que sëriñ sëriñ bi day xam ne ñii kii moom bu ma ko waxee garaawul mais ñii bu ma ko waxee amaana man na indi benn affaire boo xam ne day garaaw ci ñoom waaw doo dégg yonent mi alei salaatu salaam xadiis mu doon wax bokkul ci ñun man latamal xuduud wa shaqal juyuub wa daa bi daawal jaahiliya ñu ngi ko doon fàttali keroog bi ñuy gis euh, tarjama Seydina al ibn ali rayhaanatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam wa radiyallahu anhuma ah kene bokkul ci ñun ñoo xam ne bu leen musibatalee ñuy mbéj seen bopp tuur bopp mbéj di dagg seen yére yi di xotti wa daa daawal jaahiliya di di sa bóoroog waaye fu ma jëm ak perte naa xam nga lool affaire bu mel noonu dafa yobbu jigéen ñi affaire boobu boo seetloo sax ñoo daanaka ñoom ñoo koy def waaw ak yenn kii yu metti mooy bu musiba ñëwee ci ñoom la bari ñu mel noonu gis na yonent balay saab-saab fii waxu lii moo abu mooy hiba moom mii la ko wax waaw te tamit day wane nekk surga tekkiwul ne man maa dooru ñëw ci daara ji que man kon man manumaa àgg fenn léegi mbir mi moom mooy ittiba'u rasulillah sallallahu alayhi santal lu la neex waaw waaw ci bas classe bi bu la neexee foo ci ci ci côté société bi yow plongeur nga graw waaw bul jàpp ne waa ji nekk ci université bi moo la war a gën a xam wala moo la war a ëpp daraja moo la war a ëpp ay may fa yàlla bu ko nangu ku la gëm looloon waxu la lu am waaw yow raxaskatu ndam nga waaw wala yow yow yow yow baykat nga kon nag man mii nga xamante ne may jàngale ci université bi maa wala war a gën ku la gëm looloon waxu la lu am ku la bëgg gëm loo ne yéen toog leen fee ñun ñooy sëriñ si yéenay ndongo yi ñun ñooy ñun ñooy baax yéen yéen ngeen di taasu ci suñuy barke ñun waxu la lu am kooku daf laa bëgg a loo bañal waaw mooy ne xam nga ne mos kii bu àgguloon fenn yonent bale saa saa lu toll nii dina woo ci waa këram ay na abu sayna abu bakar newu fi woon man woon yónnee ci moom ne ko kaañ ànd baqiya sayyidna ali ibn abi taalib newu fi woon man woon yónnee ci moom ne ko kaañu dem ñu dem Baqiya Seydina al Abbaas ibn Abdil Muttalib Nawfal Seydina Umar Usmaan ah Seydina Abdurrahmaan ibn Awf Seydina Jaabir Seydina Anas ibn Maalik radiyallahu ñeneen ak ñeneen new ñu fi woon ah ah Sayyidatu Faatima at-Tayyiba bint at-Tayyib new fi woon alayhima afdalu salaatu wassalaam waxu ci kenn Sayyidatu Aysa new fi keneen ak keneen new fi waxul kenn kañ dem Seydina Mawlana ibn Abbas Qutham Seydina al-Fadl ibn Abbas Seydina Talha ibn Ubaydillah waxul kenn kaay leen ñu dem Abu Muwayhiba la wax waaw moom la woolu waaw mu ngi noonu Abu Muwayhiba moom la woolu ba'athani rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam min jawfil layl beneen qaala li rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inni qad umirtu an astaghfira li ahli al-baqi' fantaliq ma'i mooy mu la kenn gëmloo ne yow xam nga kii ci côté classe social koo xam ne jaam la bu ñu libéré kooku xam nga ne ak lu mu lu mu lu mu atteindre la liberté yemul ñi nga xam ne moom masuñoo nekk jaam al ahraarul abraar min al muhaajiriina wal ansaar radiyallahu waaye ci wàllu classe sociale bu ñu doon xool rek li ñu naan classe sociale mais lu toll nii moom la yonent ma saar saabu woo ànd moom wax ko li mu koy wax waaw ñeneen ñi ñeneen ñi wax na lii lu mooy yonent wala sa sam wax na prémisse xajjatul wadaa gii ñu jóge lan la doon wax ah lan la doon wax xajjatul wadaa xajjatul wadaa rek lan la doon wax li taaxudu anni manasikakum fa la'alli laa axujju ba'da aami haada keroog aju aju tàggatoo bi gis nañ ko ni ci lañ jóge jël leen damay def ngir ngeen jël ci man jël leen ci man jël leen li taxudu jël ci man manasikakum ni ñuy defee aj ni ñuy aje fala alli ndax amaana man rasulullahi sallallahu alayhi laa ahujju ba'da aami hada dootuma aj ginnaaw kii bi beneen bi fala lii laa alqaakum ba'da aami hada dootuma dajeeg yéen ginnaaw at mi kon nag lii lépp du ay prémisse wax suñu boroom ñëw ak ay innaka mayitun wa faatu ñoom dañuy faatu waaw wama ja'alna li basharin min qablika al afa in mitta fahumul xaalidun suratul anbiya wama ja'alna defaluñ li basharin mbindeef benn mbindeef masuma koo defal man borom bi min qablika lu la jiitoon yow alayhi salatu wassalam al ka ne day sax fii te fa humul xaalidoon afa in mitta est-ce que boo faatoo fa humul xaalidoon ñoom waa Makka ñii ñoo fii sax ñoom ñi naan aywa natarabbasu bihi raybal manuun qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisiin nañu ko xaare natarabbasu bihi ñu naan waayow nañ xaare rek dee jële ko fi suñu borom ne mais ñoom ñëpp afa in mitta est ce que boo faatoo ah fa humul xaalidun ñoom sax te kullu nafsin dha'iqatul maut ah kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khayri mu ngi leen kullu nafsin dha'iqatul mawt wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyaamah yooyu yëpp waxu ko idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'ayta an-naasa yadkhuluuna fi diinillahi afwaaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kaana tawwaaba loolu lépp wax na ko ci lu général wax lu leer ci xutbatu xutbatul wadaa moom yi ñu ci gis dafa bari waaw kon nag mooy wax na leen ko d'une façon général mais <coughs> gis nga tamit yonent bi aleyhi salaatu salaam <coughs> lii kii la ko wax lu leer ne man tànnloo bi am na yonent yonent buy waaj génn àddina wala yonent bu nekk dinañ ko tànnloo waaw Sayyidatu Aïsha moom kañ la ko xam ba muy génn àddina la ko xam ba mu ko déggee maa rafiqul a'la abu muwayhi ba kañ la ko xam laata feebar bi di ko dal la ko xam la ko wax moom alayhi salaatu wassalaam waaw loolu yi dañ gis ne mooy jagoo yenn xam-xam tekkiwul ne yaa gën waaw am ngëneel tekkiwul ne yaa gën de am loo xam ne ci domaine bii moom yow li la ci yàlla jox jox ko ñeneen ñi tekkiwul ne yaa gën de faut très clair te loolu ñu bari moom lañu ràññeewul ñu bari ñuy wax ci xàqu awliya yi radiyallahu anhu ñoom côté moom lañu ràññeewul moo tax dañuy gis benn wàll yi boo xam ne lii la def wala lii la ko buur yàlla defal ñu ne moom mooy moo féete wàll yi yépp kaw alors que demewul noonu parce que lii la xamul al afdaliya la yaqtadi al al al xayriya tekkiwul ne mooy am ngëneel tekkiwul ne maa fi gën waaw kon mooy lii nga xam ne euh, moom la abu mooy hiba xamoon ñu bari ci saxaaba yi xamuñu ko bañ koy xam mooy ba yonent mi alayhi salaatu waaye xoolal yonent mi alayhi salaatu gis nga lim tontu mooy yonent yi ko jiitu gis nga yonent yi aleyhimu salaatu salaam ni fi fii seenu xam yàlla toll nga xam ne kenn ku ñoom xamu ko ak borom bi subhaanahu wa xoolal xam nga aaya bi suñu borom dane suuratu zumar innaka mayyitun wa innahum mayyitun waaye sax li gën a leer mooy aaya bi ñu la sànq suuratul anbiya wa maa ja'alnaa li basharin min qablikal xuld afa in mitta fa humul xaalidoon wamaa jaal naa defuñu li basharin ñeel benn mbindeef min qabli ko lu la jiitoon yow seydinaa muhammad sallallahu alayhi wasallam alxulda sax masuma koo defal kenn borom bi man borom bi afa in mitta est yow boo génnee àddina fa humul xaalidoon ñoom ñoo fii sax mooy xam ne buur yàlla lii la dogal ca asal moom la dogal ca dogalam mu njëkk këni ñéppay faatu kullu nafsin dha'iqatul mawt bépp bakkan bu ne di nga mos dee laa ma xaala newuñu fi tamit buur yàlla may na leen ñu ne fi waaye même buñ fi newee ba fee xam nga wutewul ak lim leen tànnaloo parce que liñ ma ne mais buur yàlla ab kon lu tax mu leen di tànn lool lool tax xam na ni ñépp ay faatu. nee na la déggoo lim na wax yeneen tool yi saa saa dañ maa tànnaloo. na xaza mafatixu mafaatixu ahl eh, mafatixu li nga xam ne mooy xazainul dunya thumma al janna mooy al wal xuld mooy sax fi mais sax bi day am fu mu mooy ba neex ma ak dund fa après mu génn àddina après dem aljana waaye nag xam bu ñu xam ne borom bi subhaanahu wa taala dogal na ni lii mooy xew ñoom du ñu ñëw mukk ñoom dañuy wommatu waaw wommatu comme comme tànnaloo nañ leen mooy ne de toute façon buur yàlla dogal na li muy dogal dañuy wommatu ci dogal boobu waaw dañuy wommatu ci dogal boobu waaw waaw ndax malaaka mu ñëwee ne la lii la àpp baa ngi nii lii la la sa borom tegaloon waaye nag boo bëggee nga des fi ah ñu ne ñun li ñu suñu boroom mooy tànnal sa bopp tànnal tànnaloo yàlla buur yàlla tànn nangut eh, dogal bu yàlla dogal ci yow nga préférer ko ci yow te xam ne tamit wala al axiratu xayrun laka min al ula sayidna muhammad alayhi salatu wassalam sa lu mujj tout le moo gën sa lu njëkk mooy day ci perfectionnement lay lay nekk boo xam ne total li gën dem waaw seconde bu nekk di gën a rafet di gën a yéeme ba ko romb te ba mu romb kat wallahi perfectionnement am na fa bu mat sax bu yéeme tamit waaye bii daf koo ëpp lool wala aaxiratu sa mujjoonteelu mbir xayrun moo gën laka ñeel la minal uulaa ci li njëkk ci yow waaw mooy gis nga yonent yi alayhi salaam wa maa ja'alnaa li basharin min qablikal xuld duñ fi nekk di ñaan naan yàlla bàyyi ma fi déedéet waaw mu wax lool kon abu muwayhiba radiyallahu anhu arhamukallah mu ne nag kon lii la wax abu muwayhiba waaw lii la wax laa wallahi ya aba muwayhiba laqad ixtartu liqaa rabbi tànn naa des fi moom déedéet fii te pourtant euh, sànk rek wax na waa bàmmeel yi ne leen yéen na woyof ci yéen li ngeen nekkee par rapport ak ñiy dund li leen di xaar ndax fitne yaa ngi dëgmal di ñëw moo gën a moo yées asharru min al moo gën yées bi ko jiitu moom moo doon rempart bi bu mag a mag bi moom alayhi salaatu wassalaam ma ne waaw man awoon naa laaj de ma ne la bismillah nga ne mais euh, euh, xadiis bi ni mu commencé man waaw mais waxul woon ne inni qad umirtu an astaghfira li ahli hadha al baqi' fantaliq waxul woon ne yaa Abaa Muwayhiba yow Abaa Muwayhiba man de dañ maa digal ma dem ñaanal njéggal waa baqi' mais ana ñaan njéggal gi ñun de gis dañ mu wax ak ñoom dëgg la ba pare nuyu leen wax ak ñoom daldi tourner ci Abu Muwayhiba wax ko lii waa mais ana ñaan gi ah mu ne ñaan ma ne la si xadiis bi pareegul ma ne waaw waaw kon maa ngi jéggul ma ne la pareegul lii la ci Abu Muwayhiba teg radiyallahu anhu thumma istaghfara li ahli al-baqi'i thumma waaw thumma ginnaaw gi istaghfara li ahli al-baqi' ginnaaw gi moom aleyhi salaatu wassalaam mu def nag la ko boroomam digaloon mooy demal nga ñaanal njéggal waa almeer yi waaw moo tax jullit <coughs> dangaa war di fàttale ku ñu way way dewlu way dawlu yi ñi jot génn àddina bu leen jàpp ne mbir mi nii kese la ak lu mu xumb xumb ak lu say affaire dox dox ak lu mu neex neex neex buleen fàtte ñoo xam ne lii ngeen nekk ci lu baax am na ñoo xam ne ñoo leen fi jiitu woon nekkoon ci waaw rabbana hab lana non non mooy bi mu naan ñi nga xam ne ñi nga xam ñoo ñu jiitu woon ci ngëm yàlla buur yàlla yàlla na nga ñu jéggal wali ixwaanina alladina sabaquuna bi imaan ak suñu bokk yi nga xam ne ñoom ñoo ñu jiitu woon ci ngëm yàlla bu ñu foog ne mbir mi nii nii bu neexee am na ñoo xam ne ñoom garab gii ñu nekk tool gii ñu nekk muy toolub lislaam mu naat lool am na ñoo xam ne seen seen deret lañ ko suuxati de waaw te ñun kenn duñu jàngal lool qad ra'ayna badra gis nañ Badar <clears throat> wa qad ra'ayna Uhud gis nañ Uhud ñaata ñoo fa faatu soixante-dix waaw ci as-sahabatul kiramul kibar waaw ñoo fa bàyyi seen bakkan ngir lislaam bi àgg fi nga xam ne moom la àgg tey kon nag bu ñuy ñaan war lañ leen ci waruñ leen a fàtte waaw war nañ leen a bàyyi xel muy ixwaanina alladina sabaquuna bil imaan wala tajal fi quluubina xillan lilladina aamanu waaw ñooñu jar nañoo bàyyi xel di leen ñaanal moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam bari woon na lu doon dem ba Uhud sax di ñaanal waa shuhadaa Abdallah ibn Jubayr ñoom Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib ah Seydina Saad ana min akthari ah, ah, ana min akthari ahli al-madinati mala Saad ibn Rabi'a ak ñi ñu fa newaloon kon yonent bi alayhi salaatu salaam thumma ginnaaw gis istaghfara li ahli al-baqi'i thumma insaraf ginnaaw gi mu ñaanal njéggal waa baqi'a waa bërëb bi comme ni ko borom bi digale summa ginnaaw gin sarafa mu dal di dellu dem <clears throat> am na ci boo xam ne dañ yonent bale saar sa am keroog bi muy dem dafa waroon <clears throat> al imaamu ahmad eh, rahmatullahi alayhi daal dina koy solo eh, ne boobu dane yaa aba muwayhiba asrij lii dàbbati qaala fa rakiba wa macheyt xatta ntahaa ilayhim fa nazala an daabatih wa amsaktu daaba waaw fa waqafa aw qaala qaama alayhim fa qaala liyahnikum maa antum fiihi mimmaa fiihi nnaas waaw après mu daal di dem mu ne moom summa nsaraf après mu dem fa budi a ba mu demee nag fa budi a rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi waja'ihi alladhi maata fii ba mu demee après ci la ko feebaram bi nga xam ne ci la génn àddina daal ko côté boobu dinañ ci ñëw ci jotaay yii di ñëw kanta seydina abu muwayhiba kon moo ñu nettali lu rëy lii nga xam ne yonent mi alayhi salaatu wa salaam keroog lii la def ci guddi goo gële dem ñaanal waa ahlul baqiya ah ci ndigalu boroom bi subhaanahu wa taala xamaale fa ne moom du sax fii ci àddina du fi nekk di dunde comme ni mu doon dunde foofu ma dinatul madinatul munawwara déedéet waaw mu tànn boroomam tabaaraka wa taala daal di dellu ñaanal njéggal waa Baqi' daal di dellu ba mu delloo nag lan moo xew loolu incha allah dinañu ko gis kanta Seydina Abu Muwayhiba radiyallahu moom lii lañu am ci am nettaleem <coughs> radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'aliyal firdawsi maskanahu wa ma'waahu kon xam naa tey dañuy yem ni ci jotaay bii di ñëw ñu àggale ci jotaay bii di ñëw ñu àggale moom ginnaaw bu yonent mi alayhi salaatu salaam jógee ci almeer yi dellu ana lan moo xew loolu la gis insha allahu taala ci jotaay bii di ñëw ñu ngi ba léegi kon ci la onze di du la onze